wal bidaayatu ak tàmbalee bi muqaddami rasi ci njëlbeenu bopp ba sooy masaa sa bopp ngëneel la nga tàmbalee masaa gi ci jëbi fi kawar baaxoo saxe dem ba ci dox ga wañal bi ku ñëwaat ba ci jëbi nga xam ne bu doon masaa boppam tàmbalee ko ci dox ga ba dellu ci dox ga itam bu baax waaye nag li gën a taamu rek mooy tàmbalee ko ci jëbi ba ñëwaat ci jëbi wa tartibu sunani ak toftale sunna ya bokk na ci ngënee li njàpp sunna yi nga tegale ko nañ tegale ñu dugg ci biir farata yi tegaloo nañ war a tegaloo jëm jëmmi tegalee farata yi moom waxoon na ni sunna la waaye nag nga tegale sunna yi ñu dugg ci farata yi nañ ci war a duggee loolu mooy ngëneel waxilatul maa yi ak néewuk ndox ma alal ubbi yi ci cër ba bokk na ci ngënee li njàpp ndox mi doo ko yàq dangay def rekk lu yem ci yow ndegam nit ñi nag dañoo wóote ñenn ñi rëy ñenn ñi tuuti ñenn ñi nooy yaram ñenn ñi ñagasle ñenn ñi set ñenn ñi tilim dañuy bàyyi kon kenn ku ne rek mu seet la nga xam ne doy na ci ndox mu def ko cër ba te bañ a ëppal kon def lu yem rek yem ca ak ndox mu bari bari mel ni géej mbaa daxit daal yàq moom ëpp naa def wa taqdimul naa ak jiital ndeyjoor ba alal yusra ci càmmoñ ba lépp lu am ndeyjoor ak càmmoñ lañ gën a taamu mooy nga njëkke ndeyjoor mujje càmmoñ ki bu dee ñaari loxo yi ak bu dee ñaari tànk ñi waaye bu dana war taxaliilu asaabi al yadayni xaliil baaraam yi ñaari loxo ya wa bu def na ko sopp fii asaabihi rijlayni ci baaraam yi ñaari tànk ña loxo yi ni yàlla bindee baaraam yi baaraam yi dañoo soree kon nag day war a diggante baaraam bu nekk moroom ma nga nemmiku ko raas ko bu baax mooy xalil baaraam yi dañ ko wàññiwoon sax ci tasawudu sixaar muy farata ndax topp ak imaamu la fii wax ji gën a nag mooy waru gar la bu ñu nee waru la nag mooy boo ko bàyyee da nga bakkaar waaye du te njàpp ma baax bu ñu farata la nag moom boo ko bàyyee rek mu bàyyi benn farata ñooye moo njàpp ma du baax baaraami tànk yi moom ni ko yàlla bindee dañoo jege moom booy jàppu dañuy sopp rek diggante baaraam bu nekk moroom ma nga raxas ko bu baax nemmi ko ko waaye du àgg ci nekk warugar wuti naag bu fekkoon day cangaay bu dee sangu farata moom xalil baaraami tànk yi lu war lay doon kon muy teqale xalil baaraami tànk yi bu dee ci njàpp ak bu dee ci cangaay bokkuñu àtte waye jigu dana war tax taxliilul lixyati xalil sikkim ba alxafifati bi aji woyof fi ma boy ci njàpp ma doonal kasifati ci ludul aji fatt ja waaye ji ba dana war tax liluha xalilam fil xusli ci cangaay walaw kaanat ak doonte nekkoon na kasifatan di aji fatt sikkim bu sax kawar bu dee jàpp moom dañ koy teqale sikkim bu woyof ak bu fatt bu woyof mooy boo xam ne boo dee xool di séen fa kawar ga saxe muy deru yaram wa bu fatt nag mooy boo xam ne doo séen deru yaram wa boo dee xool kawar ga bu dee njàpp nag moom sikkim bu woyof bi day war nga yëngal kawar ga ba ndox ma jàll ba ca biir bu dee sikkim ba fatt nag moom soo awalee sa loxo ci kaw rek mu doy ak itam raxas cat yi rek waaye du aajo nga di ko yëngal ba ndox ma dugg ca biir mu des nag bu dee cangaay bu dee cangaay farata amul teqale sikkim ak kawarub naq ak fépp fu kawar nekk rek ci yaram wi war nañu ko yëngal ba ndox ma jàll ba ca biir ba ca deru yaram wa faslun nawaqidul wudoi way firi njàpp ahdaasun ay toj lañu wa asbaabun ak i sabab yi firi njàpp dañ koy teqale ñaari xaaj am na ci yoo xam ne jëmmi ay toj lañu am na ci yoo xam ne dañuy sabab toj am na sax yaar yoo xam ne duñu ay toj te duñu sabab ay toj yooyu yaar nag mooy ashakku wa riddatu sikki sàkka ak murtat daañu leeral sikki sàkk murtad nag mooy jàppoon na waaye gannaaw ba daa wax lu ko génn ci lislaam mbaa mu def ko suñ ko waaroon ba mu nangoo tuub ñëwaat ci lislaam itam njàpp moom jàppoon moom yàqu na faaw mu jàppaat fal ahdaasu toj ya albawlu moo di saw wala xaitu ak xayta war riixu ak gelaw yi bàyyi ko ci buntu suuf wal madiyu ak madiyu daañu wax lum doon wal waddiyu ak waddiyu yi nga xam ne ñooy toj njàpp nag mooy lépp lu bàyyikoo ci bunt suuf bi wala mu bàyyikoo ci bunt bi saw mi génne te nekk lu fa yàlla baaxoo génne mu fay génn rek bu ca boole wér kon loola bu génnee daal di toj njàpp ma ni ki saw yàlla def mu baaxoo génn ci buntu saw mi kon saw bu génnee te ànd ko wér rek wéra di waralu ko rek njàpp ma toj xayta it noonu baaxoo naa génn ci buntu suuf ngelaw ba tey baaxoo ak génn ci buntu suuf lu ci génn rek te am wéra waralu ko rek dana toj njàpp ma mag yu daañu ko leeral ndox mu weex la moo xam ne day loyox maanaam du far di génn ci sawukaayu góor su fekkee ne góor gi dafa doon xalaat lu jëm ci mbirum diggante góor ak jigéen ci jote gi mel noonu ba sawukaay ba jóg mën ndox mu weex moom te loyox daal di génn kooku a toj njàpp tey dañ noo digal ku ko def war a raxas sawukaay ba fa mu saxee ba mu yem donte am na fu ci toq ci dutee rek na raxas moom sawukaay ba fa mu saxe ba mu yem te it nag njàppam toj na mu daal di war a jàppaat wadd yi nag moom ndox mu weex la waaye day far te moom li ci ëpp ku tawatoon ba deretam wàññi ko mu dem bay door a tane wala ku seere ñàkk dem ci wana wa jur bu yàgg-yàgg wala mu amee sedd daal li ci ëpp danay def su sawee ba ca mujjub saw ma ndox mu weex moomu tefar dal di génn moo tudd waddi yu moom nag dana toj njàpp nga xam ne bi yàlla dogalee mu génn ci mujjub saw ma mu raxas ko door dem jàpp te génnaatul moom dana ko noppal waaye bu demee bay jàpp ba ci biir baa mu jàpp nag mu génn dana toj njàpp ma li ma ta xam nag te jàpp ko bu baax a baax mooy mboolem yi ñu wax ne dana toj njàpp fekkee ne kooku daa wéradi ba yii nu muy génn ci moom normalut kon bu fekkee jamono ju ne noonu la koy dikkee mbaa li ëpp ci jamonoom noonu la koy dikkee mbaa boo xaajee jamonoom benn xaaj ba noonu la ko cee dikkee na ko wér ne kon yii dara tëja tëja njàpp ma yii mën nay génn sax muy jàpp ndax yàllaa ko nattoo wéradi googa kon nag ko yàlla teg mu xam ne yàllaa ko ko teg mu xam ne yàlla deful genn jafeel ci mbirum diine te it waxoon nañ ne lépp li ñu ne la ba sañu su ko julliwaale itam bu ko yàlla nattoo muy génn ci moom bis bu ne ci guddi mbaa bëccëg doonte benn yoon la di taq ci aw yaramam mbaa muy taq ci ay ci ay séram fu ci man doon rek jéggal nañ ko ko mën na koy julliwaale dara nekku ca wal asbaabu sabab ya annawmu mooy nelaw ya ak taqiir ya aji diis wal ixmaaw ak xam wa sukuru ak màndi wal junoonu akuk ndof mel ne say yi nga xam ne ñooy sabab nag tojub jàpp mooy lépp loo xam ne rek da koo tàggaleeg sagoom bu sago sa dellusee sayeboo rek mu jàppaat ndax xamuñu jamoneem tàgguk sago dafa na fa luy toj njàppam déet léegi jàpp ba noppi nelaw nelaw yu diis a diis mooy rek nelaw yoo xam ne manees naa wax fi moom kàddu gu xumb te du ko dégg wala lam yor ci loxoom rot te du ko yëg wala nit dugg ba génn te ko ku jàpp noppi nelaw nelaw yu mel noonu say boo rek mu jàppaat balaa def dara ci njàpp ma bu dee nelaw yoo xam nag moom diisut nga xam ne li yor ci loxoom bu rotee mu yëg ko bu kenn duggee ba di génn mu di ko yëg ku wax fi moom lu xumb kàddu xumb mu dégg ko kon yooyu nelaw moom du toj njàpp teew nag bu yàggee rek ñu sopp mu jàppaat xëm day tax a tàggu sago màndi doonte màndi gu araamut la ni ki dafa naan rek am soow ba am ndox daal di màndi mook màndi gu araam ñoo moo ci rek yàq njàpp mi màndi gu araam da cee boole bakkaar rek waaye ndegam tàggoon ak sagoom màndi gu araamul gi ba tey dana yàq moom njàpp ma koo xam ne itam dafa say say day tàggali nit ak sagoom ba sago si dellusee rek say boomu jàppaat wal xublatu ak fóon ba tey fóon dañ koo boole ci yi nga xam ne day sabab toj am jàpp su fekkee ne fóonu gilin la moom moo xam jublu na ca bànneex moo xam jubluwu ca bànneex moom faaw njàpp ma day toj lu may nag mu fóone ku gémmiñ te mu fóonum ndànk boo xam ne yërmande walla tàggoo rek moo tax kooko moom du toj fóon boo xam ne nag defewuñ koo gimiñ ni ki fóonu bakkan moom moom la ñuy teqale moo xam góor moo foon jigéen moo xam jigéen moo foon góor koy ci xam ne ba muy foon bànneexu la ca juble woon kon am njàppam toj na moo xam am na ca bànneex ba moo xam amu ko ca bu fekkee nag ba muy foon jublu ca woon bànneex waaye itam far na ci am bànneex ba tey moom it njàpp ma dana toj benn rek mënul toj mooy jubluwu ca yoon bànneex te amu ca bànneex loolu mooy àtteeg ka nga xam ni moo fóon moom ci boppam bu fekk ka ñu fóon moom bu fekkee ne kàllafe na te it am na bànneex ca fóon gañ ko fóon am njàppam yàqu na bu fekkee na jubluwu ca yoon ak bànneexu maanaam bëggutoon kenn fóon ko ba cay am bànneex te it ba ko kooko fóonee moom amu ca bànneex kon dara du ko ca war walam su ati ak laalu jigéen in xasada ndem jublu na alladata bànneex a wajadaha wala mu am ko dañoo wax rek laal jigéen waaye jigéen laal góor it noonu la maanaam koo ca xam ne jàpp na ba noppi rek laal moroom ma bu fekkee jëmmi laal ga bànneexoo taxam moom la ci jublu kon njàpp ma toj na mu am ca bànneex ba ak mu ñàkk ko ca am ñooyemoo su fekkee jublu ci bànneex waaye far na ko ca am nag ba tey njàpp ma dana toj benn rek mënul toj mooy jublu ci woon bànneex te itam ca bànneex wa masu zakari ak laal zakara bi baatinil kaf fi ci biir teng la aw bi baatinil asaabi wala ci biir baaraam ya bokk na ci toj njàpp góor gi laal sawukaayu boppam bu laaloon sawukaayu keneen du tax njàpp mi toj tayit sawukaayam bi taq ci yaramam bu daggoon dal fee mu laal koy du ko tax a toj tayit mu laale ko biir téngli mbaa wetu téngli mbaa biir baaraam yi mbaa wetu baaraam yi li xong waaye bu ko laalee woon fu ñuul ca kaw téngli mbaa kaw baaraam yi ba tey du toj te it mu laal ci jëmm ja bu laaloon ci kaw tubéy mbaa sirit mbaa kaw mbubb lu mu yaraax yaraax rek ba tey njàpp ma tojut wa man shakka ku sikki sàkka fii xadasin ci am toj wajaba kon war xale ci moom alwudu njàpp illaa an yakkoona ndare bu dafa nekk mu was wisan di aji jax-jaxee xel falaché di dara alayhi di ko war koo xam ne wóor na ko ne jàppoon na day sikki sàkk léegi ba xam ndax njàpp moom mu toj na wala tojul nag te bis mu ne mu dal ko kooku moom jax-jax la fekkoon day gindi moom saa yu jàppi ba noppi gannaaw ba muy sikki sàkk toj na am tojut dañ koy wax ne ko jàppal ne toj na dem jàppiwaat waaye ndegam bis mu ne mu dal ko nag xel mu bon kon moo ko dal te bu ko toppee day dal di yàq diineem jax-jax yi moom al waswasatu day yàq diine moo tax kon bu dee bis bu ne rek mu dal ko kon bu sikki sàkkaa ci njàpp itam saye ba mu téye moom rek bu nga ko bàyyi dem di jàppaati fa yajibu dana war alayhi ci moom xaslu zakari raxas sàkkara kullihi léppam minal mad yi ci mad yu mad yu dana ko firi léegi wax nañ ko léegi tam bu génnee ci sawukaayu góor faaw war naa raxas sawukaay ba fam saxe ba fa mu doonte sax am na ci foo xam ne sobe sa laalu ko du teem war a raxas rek sawukaay ba fa mu saxe ba fa mu dañ dañu ko digal te xamuñu lu tax du te fenn fu ko takk itam mu war koo raxas ndax sobe la sawak yëpp ñoo yemoo sobe lañ sawak mbool mi nekk sobe moom fu mu taq rek ñu war koo raxas waaye nag mati moom day koo xam bu génnee fu mu taqut itam tam bokk ca bant sowukaay bi rek moom war na koo raxas ndax dañu ko dégal ci xamunu lu tax wala yaxsilu waaye du raxasaale al unsa yooyu ni yaari waa yàlla ya maanaam bu fekkee ne mafiyu mu taqul ci yaari waa yàlla ya doo aajowu muy raxasaale yaari waa yàlla ya maanaam daal ci gàttal fu bokkut ak bant sowkaay ba bu fa taqul rek du aajowoo raxas waaye nag fu mu taq itam aajowoo raxas ndax sobe la wal madiyu madiyu huwa moom almaa u mooy ndox ma alxaariju ma aji génn inda shahwati fa bànneex ba azuhra ba gën a ndaw bi tafakkurin ci xalaat aw nazarin walla xool aw xayrihi wala lu dul moom madiyu ndox muy wax lay doon te du far day loyox la koy génne nag mooy bu fekkee ni góor gi doon na xalaat liy dox diggante góor gi jigéen ba am ca bànneex ba sawukaay ba jóg mbaa sax mu doon xool rek jigéen ja ba ab sawukaayam jóg loolu mën na am ndox mu weex moomu daal di génn te moo tudd almadiyu neen ko waxee dana toj njàpp ma te ñu war a raxas bant sawukaay ba fa mu saxe du fa mu yam doonte sax takku ca faslun laa yaxillu du dagan li xayril mutawadi i ñeel kudul aji jàpp salaatun julli wala tawaafun du caagéenu wër wala massu nusxatil quraan yi du caagéenu laal yaxub alquran alazim ki aji màgg wala jildiha du caagéenu aw deram laa bi yadihi du ko sañ laale ci loxoom wala bi ondin du caagéenu ci bant wa nahwihi ak lu mel ne moom dafa wax ne amutum jàpp teit it amul ngànt lu ko tey jàpp ndax boo amee ngànt kon tiima ci sës te tiim ba dana wecc ci njàpp kon nag ku jàppul daal du sañ def kenn ci ku amutum jàpp sañuta songu julli moo xam jullik farata la moo xam jullik naafila la moo xam julleeg néew la ku amutum jàpp du saña a wër kaaba moo xam wër gu doon farata la moo xam wër gu doon naafila la ku amutum jàpp du saña a laal alquran bu ñu nee nag sañoo laal alquran ji te yoroo am jàpp bu fekkee ne tiim mooy sa farata yoroo ab tiim kon du rekk bañ koo laal ak sa loxo doo ko sañ laal it ak muswaar mbaa bant mbaa leneen ni ñu aaye itam laal kayit ga noonu lañu aaye laal na ko ëmb ni ki feggu ya nga xam ne moo ko dar yu mel noonu doo ko sañ laal inal jus a ndare xaaj ba min xaaj ci yaxub alquran ba almutaallama ba di buñ xamloo fii ci moom ñu la may nag bu fekkee da ngay jàng alquran mbaa nga di ko jàngale jukki ba nga xam ne moom ngay jànge mbaa ca ngay jàngale moom daañu la may nga di ko laal te amewoo ak laab amewoo njàpp mbaa amewoo tiim ba nga xam ne mooy wecci njàpp wala masu lawxil quraani du caagéenu laal alluwe alquraan alawreeni jay aji màgg ala xayril wudu ci ludul am njàpp illa li mutaallimin ndara ñeel aji xamlu fii ci moom aw muallimin wala aji xamle yu saxihuhu kook dana ko wéral alwaja buñ ca bindee alquran moo këyit ga ñu bind alquran ñooyamoo bu fekkee ne danga nga cay jàng mbaa nga cay jàngale daañu la may nga di ko laal te amewoo ak laab waaye nag bu fekkee jàngoo ci jàngale woo ca moom doo ko saña laal tey lu ci nekk waxtu wam cay jëfandiku rek jàng mbaa jàngale rek nga koy sañ bu waxtu wa jàllee yaa ñépp ci yam ba ci nag ka ko fut bëgg koo mokkalaat daañu ko may mu koy laal téerutum njàpp wasa bi gone ga fii marsil quraan yi ci laaluk alquran ja kalkabir yi mi ngi mel ne ki mag ma wa ismu waaye nag bakkaar ba xalaa munaawilihi war na aju jot leem ja la wàññeel ko ni ñu aayee mag muy laal alquran te fekk añuwut am jàpp noonu la ñuy gone muy laal alquran te fekk moom gone gi mu taq sobe gone moom mën naa laal alquran te jàpput waaye nag wóor te taq sobe ba noppi di laal alquran waaw ndegam gone moom tàmbalee wuñ koo bindal bàkkaar su laalee alxuraan ji te fekk ay loxoom takk sobe kuy gàddu bakkaar ba ñu ne mag ma nga xam ne moo ko jottali alxuraan ja mbaa moo ko seetaan mu laal ko te xam na ne loxoom yi takk na sobe wër su laal alxuraan waaw kay mag moomee mooy gàddu bàkkaar ba wa man salla ku julli bi xayri woo boo injul am njàpp xaamidan mbir mu aji tey fa huwa kon moom kaafirun ak yéefar la wal xiyaadu muslu ga billaahi nekk na ci yàlla koo xam ne day julli te du ànd ak laab ga nga xam ne moo ca war maanaam bu ko sangu farata waree du sangu wala bu ko jàpp waree du jàpp kooku dañuy seet su fekkee daa weddi waruk cangaayul farata mbaa mu weddi waruk njàpp kon mu weddi waru julli ñooyemoo dañuy jàpp ne kon dafa murtad mooy dafa génn ci lislaam daal koy tuubloo diiru ñetti fan mu gëm ne jàpp war te di ko def bu dee cangaay mu gëm ne cangaay farata war na te di ko def bu ñetti fan ñi matee nag te mu sax ci lam saxoon rek gëmut ne loolu war na ñu daal di koy rey reyu kéefër nga xam ne kenn du ko sang kenn du ko sang kenn du ko jullee kenn du ko suul ci armeel jullit ñi su fekkee nag gëm na ne sangu farata war na wala jàpp lu war la waaye dafa taayal nag ba du leen def kon moo ku taayale julli ba du julli ñooyamoo buñ ko toppee di ko ko digal di ko ko digal mu gàntu rekk nag dañ koy rey reyu géttan rey géttan mooy ab jullit la ba tey daañu ko sang daañu ko sàng daañu daañu ko jullee daañu ko sotti alal jullit ñi waaye nag bu fa waa ju baax teew ca topp toobaag rob ba bu fa mbooloo teew ndax loolu mën a yar keneen ku mel ne moom ba kenn du ko ca roy faslun li ab dog la yajibu dana war alxuslu ca ngaay min salaasati ashiyaa ci yetti yëf al aljanaabati mooy janaaba wal xaydi ak mbërëg wal nifaasi ak wasin ci ngaayu farata yet la wax ne moo koy waral ku amee janaaba daañ wax lan mooy janaaba ak jigéen ji amee woon dayeti mbërëg ñu koy wax baax mbaa regal bu demee ba jeex ba tey sangu farata war ko ak jigéen ji amee woon deret wasin mooy deret joo xam ne am dooma ko waral bu deret demee ba jeex dana war a sangu farata daañ ci yokk nag ab julit bu génn àdduna ñu war ko sang ba tey cangaayul farata waaye loolu nag dañ koy tudde fardu kifaaya kon fardu kifaaya mooy farata joo xam ne bu kenn mbaa ñenn taxawee ci def ko rek ña ca des seen jaan wàcc waaye bu ko ñëpp bokkee seetaan kenn bañ koo def ñëpp bokk am bakkaar fal janaabatu janaaba xismaani ñaari xaaj la ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar xurujul mani yi mooy génnuk mani yu bi laddatin ànd ak bànneex mootaadatin bu di bu ñu baaxoo fii naw min moo xam ci ay nelaw la aw yaqazatin wala ci yeewu bi jimaaxin ci ak booloo maanaam mooy joteeg góor ak jigéen aw xayrihi wala ludul booloo janaaba da koo def yaari wàll benn muy joteeg góor ak jigéen wala leneen lu bokkut ak joteeg góor ak jigéen su fekkee ne nag ak jote amut kon man yi génnee moo xam ci góor la moo xam ci jigéen la bala caa sangu farataa war ndegam kooka nekkutoon di nelaw bala caa sangu farataa war day génn te bànneex génne ko nga xam ni su ko jiit fettoon rekk mu daldi génn loolu du bànneex aw metit la man yu moomu dana toñ jàpp ak raxasam ko taq ndax sobe la waaye du waral sangu farata su fekkoon ne génn ga ànd naag bànneex waaye du ba ko daan génne itam ca aada mel ne dafa jurgóotu rekk mu neex ci moom mu daal di génn wala dafa ràmm boo ko aw yaramam am ca bànneex man yu génn kooku boobu bànneex daw ko génne moom it dana toj njàpp rek ak raxasam ko tax waaye sangu farata waru ca bànneex bi nga xam ne du ak jote te daana ko génne ci aada mooy lu mel ne fóonante wala laalante ci yaram wala xool bu yàgg wala xalaat bu yàgg yooyu yëpp daal lu ci def ba am bànneex bu man yu ma génn rek sangu farata war ko waaye nag mën ngaa takk ne man yu génnee ci ay nelaw moom faaw rek sangu farata war duñu seet ba xam ndax am na ca bànneex wala amu ca bànneex ndax kuy nelaw du mën a takk ay mbiram waaye bu fekkee nelawul moom te itam du ak jote bala caa sangu farataa war ci génn man yu ma rek mu ànd bànneex te bànneex ba doon da ko daa génne ci aada loolu mooy takk-takk bi waxtaani ñaareel bi max yi bul xasafati mooy fàddu bopp zakara fi ji ci pay pay mooy awra janaaba ñaareel bi mooy góor gi nga xam ne mu kàllaf la mu dugal bopp sawukaayam ci awray keneen ñu tax ñu wax bopp sawukaay bi dañu wane ni dañoo jëlale bu dugalee lépp lépp waaye bopp ba rekk bu duggee mu daldi war a sangu farata bu ñu awray keneen dañ caa jublu moo xam buntu sawukaay bala moo xam buntu suuf bala kon mën ngaa takk ne mu kàllaf mu góor mi saa yu dugalee bopp sawukaayam ci awray keneen rek moo xam fekkoon na sawukaay ba jóg moo xam fekkul sawukaay ba jóg moo xam man yu génn na moo xam man yu génnut moo xam am na ca bànneex moo xam amu ca bànneex doonte sax jëmm jooje mu dugal bopp sawukaayam daa fekk jëmm ja faatu dundatut lu mu ci mën doon rek du tee sangu farata war ko ka nga xam na itam ci moom lañ dugal bopp sawukaay ba moom it bu fekkee ne kàllafe na sangu farata dal koy war nan lañuy sangoo farata nag mën na noo gàttal ne soo xasee am ndox moo xam ne mel na na war a mel dara sikku ci rek nga fexe ba sang saw yaram ba fépp set fépp daj sa jaan wàcc na dal ngay am cangaayal farata am na itam anam goo xam ne gu jàppandi la mooy rek nga jëkk jukki di tàmbalee sa jumbax ba ci say bëti woom te booy tàmbalee jukki diggante boobu nga daal di yéenee joox faratay cangaay li soo nag diggante boobu soo njàppee njàppum benn benn lay gën a baax su fekkee njàppoo njàppum benn benn itam baax na nga daldi tàmbalee ca bopp ba raxas mu wàcc ba ci jumbax bi daal dem na àggale la tàmbalee bëtiwoom ya ba ca baaraami tànk ya loolu anam gu jàppandi la te boo ko defee rek mën ngaa daldi di julli du aajowoo ngay jàppaat ndaxam sangu farat sax yóbbaale na njàpp waaye nag dañoo bëgg mu sangoo ci anam goo xam ne gannaaw bu weesoo cëri njàpp yi mbaa lenn ci cëri njàpp yi du laalaat ab sawukaayam bu dee góor ba loola di toj njàpp ma su defee li ñu wax nag nga xam ne dafa njëkk jukki di tàmbalee jumbax ba ci bati woom doora tàmbalee ca bopp ba raxas ba ci jumbax bi doora àggale tàmbalee bëti woom ba ca baaraam ya kon seetlu nga ne mboolem cëri njàpp yi bi mu leen di raxas fekk na mu weesu raxas bu suuba sawukaay ba ba kon duñu wax ne laal na sawukaay moom góor ga ba tax loola toj am njàppam mu bañ a fàtte na it dañoo taamu balaa tàmbalee sangu farata fépp fu ko sobe taqoon mu njëkk koo dindi ba nga xam ne bu dee sangu farata day fekk sobe nekkul ci moom ba tey it nu leeral foofu ne su fekkee dafa bëgg sangoo saabu bu ko neexee njëkk sangoo saabu ba noppi doora sangu cangaayul faratali